a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiina sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa yi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci enseignement yi jële ci fatxu makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima ñu ngi woon ci li jëm ci al buyuu ñu gën koo xame ci kitaabul buyu agsi woon nañ ci côté njaay yi nga xam ne almuharrama al buyu al muharrama muy façon njaay yi nga xam ne sharia moo ko tere lishtimaliha imma ala al-gharari aw al-jahala aw ad-darari aw faqdi ba'd arkaan al-bay'i aw ala shartin mimma yamna'uhu ash-shari'a ah <coughs> mooy foofu lañ ñëwoon muy façon njaay yi nga xam ne dañ koo xaraamal gisoon nañ ci jotaay bi weesu biñ ci mujj woon gis ndax waxoon nañ ne lii waral am njaay yàq yu bari la defoon nañ ci introduction ci yooyu ñu waxoon nag loolu lañuy développer nii boo fàttale ko ci jotaay bii weesu ñu ngi woon ci façon njaay yi nga xam ne dañoo yàquli ajli dorar ak waraate ndax wor ndax lor lor lor bu nit ki di teg mbokk jullitam comme biñ mujj woon a gis rek ki nga xam ne dañ koo forcer na ko par force nga jaay xam nga ne kooku moom obligé nit mu jaay loo xam ne bëgg ko woon a jaay lor nga sa mbokku jullit tey ñu waroon a gis mu dese woon ñu lan njaay yi nga xam ne te lool xawoon nañ ko tudd arkaanul bay'i ar benn ci yooyu moo ci dindeeku lii duñ ci yàgg parce que gisoon nañ ko euh, ba gisaale masalaam assalam parce que assalam problème bi moo doon déggoo bañ ci àggee maa nga ne ma haa haa haa taxawal yow nag <laughs> li nga waxoo nag salam dafa contradictoire complètement waaw parce que yaa ne woon arkaanul bay'i muy les piliers ponki njaay lii la waaw bu ci deñ day yàqu léegi yow ci salam nag benn yàqul benn deñ na ndax al muthman li ñuy njëgal newu fi muy marchandise mi kon kay daa a yàqu ma ne la waaye loolu ash-shari'u alayhi salaatu wassalaam moom moo ci def exception comme ni ko imaam boroom al mudawwana waxe woon rahmatullahi alayhi gën mbir mi ab exception la sinon bu dul woon loolu day dugg ci li nga xam ne day yàqu mais buur yàlla akub yonentam aleyhi salaatu was salaam ñoom ñooy wax ñooy wax ne lii dagan na lii xaraam na lii xaram na lii dagan na waaw lu ñu ci wax nag noonu la waaw ñun waruñu illaa as-sam'a wa ta'a lu dul nangu ak topp dégg ak topp loolu moo taxoon moo tax loolu duñ ci yàgg ñu dinañ ci ñëw léegi tey dañ ne woon loolu moo ñu dese woon kon ak beneen boo xam ne dañ naan boobu dafa xaram ndax moom boppam njaay moo xam ne dafa yàqu li tax mu yàqu mooy moom ci boppam moo yàqu mooy ndax li ñuy jaay mooy al faasidu li daati njaay moo xam ne dafa yàqu ci boppam moom lañ koo xaramal ci boppam ku jaay loolu loolu kon mooy bokk na ci ni ngay xame ne njaay mi baaxut wala njënd mi baaxut waa jii di jaay loo xam ne charia reconnaîtreul ne nit mën na koo moom fi ngay xam ne njënd mi baaxut mooy waa jii di jënd loo xam ne charia reconnaîtreul ne nit war na koo posséder war na ci am possession waaw loolu la euh, comme li nga xam ne moom lañ gis ci ghazwatul fathi seydina jaabir radiyallahu lan la wax looloo tax sax ñu nekk ci kitaabul buyu' di anna allaha wa rasulahu xarama waaw bay'a al maytati wal xamri waa wal xinziir voilà mu ne inna allaha wa rasulahu xarama bay al xamri wal maytati wal xinziiri wal asnaam fa qiila ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta shuxuuma al mayta fa innahu yutlaa biha as-sufun wa yudhanu biha al juluud wa yustas yadhabu biha nnaas fa qaala hu laa huwa xaram summa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inda dhalika qaatala allahu alyahuuda inna allaha lamma harrama shuhumaha jamaluuhu summa baacuhu fa akaluu thamanahu voilà loolu xadiis boobu gisoon nañu ko te mu ngi ci saxiixayn moo tax ñu dugg fii noo mooy comme yii nii mu xaraamal fii keroog bésu euh, fathu Makka méppum njaay moo xam ne nii la mel ci lii lañuy jaay yii nii mooy ne njaay moom baaxul ndax Seydina Jaabir radiyallahu anhu ne keroog yowmal fathi fathu Makka anna allaha kene buur yàlla inna allaha wa rasulahu ak ndawam bi xarama daldi nañu xaraamal bay'al xamri di jaay di marchande transaction commercial boo xam ne ci sàngara la aju waaw kon mooy njaay sàngara njaay moom man dama parce que dafa am loo xam ne ponk la ci njaay mi loo xam ne moom ci boppam moo baaxul te ida fasada ruknu fasadal kullu ruknu mooy loo xam ne pilier la bu yàqoo lépp da yàqu ci mbir yi waaw xam nga <laughs> euh, loolu nag ci lépp la ponki ngëm yàlla manumaa ñëw ne bon an tu'mina billaahi waaw gëm naa yàlla waaye nag wa rusulihi laa dul gëm quoi mais wa kutubihi mën naa ko gëm dañ naan la non non non non c'est pas possible la nekk c'est pareil ak lii nag manoo mooy bu benn boo ci teggee benn lépp a yàqu fii nag lan mooy mbir mooy li nga xam ne mooy musman li ñuy njëgal li waa jiy jaay loolu moo fasid moo yàqu mooy li nga xam ne kenn waru ko moom charian reconnaîtreul posé nit di ko posséder kon bépp transaction commerciale loolu day du yem ci jaay rek comme dafa xaram nag mooy non seulement di ci liggéey ci boppam ci sàngara loolu it day nekk loo xam ne lu xaram la waaw mooy loolu yi day xaraam jaay sàngara di ko transporter di ko di di ko serviraate moo xam man ab ab ab ab serveur laa wala mooy loolu lépp ci yem mooy da ngay dugg ci ñu yonent mi alayhi ci li jëm ci wàllu sàngara ka koy nal ka koy naan ka koy transporter ka koy yenu lépp ak yow ma toog fañ koy naane ngay apprécier waaw léegi euh, <coughs> kon loolu la kon ndax lan moo tax mu yàqu mooy dafa am ruknu boo xam ne ci njaay li fi nekk li ko fi représenté li li li waroon a nekk ruknu bu baaxul muy parce que sàngara la kon inna allaha xarama bay al xamri dafa xaraamal jaay sàngara kon benn ngoog bu mel ni nga xam ne mooy li tax njaay mi moom dafa yàqu ci boppam parce que li ñuy jaay moo nangu moom la charia reconnaître que ni dina ko moom wal maytati waaye it buur yàlla xaraamal na al muy médd gis nga yii nii waxoon naa la ko de mooy lépp loo xam ne seen acte la am parce que lii moom laa doon wax naan amaan nañ ci ñëw gis nga inna allah wa rasulahu xarama bay'al xamri wal wa wabo fii dalilul iqtiraan bi dafa dëgër dalilul iqtiraan mooy lan le fait que ñu dajale soit ay phrase wala ay mots yoo xam ne la conjonction de coordination et moo leen di relier loolu foo ko gisee ci charia mooy am na lu ñu bokk loolu moom c'est sûr léegi nag est-ce que loolu noonu day wane ne ñoo bokk àtte wala bokkuñu àtte loolu nag ça dépend am na foo xam ne dalilul iqtiran day dëgër mooy ne day wane ne ñoo bokk àtte comme fii comme fii mooy daa am benn concept bu leen boole fii par exemple xaraamal dañoo xaraamal lan lañ xaraamal lan lañ xaraamal bayal xamri kon xamru dugg wal maytati midd wal xinziir eh, mbaam xuux wal asnaam yi ak li nga xam ne mooy xërëm yi mooy idol yi kon ñoom ñoo yem ci xaraamal gi ñu leen xaraamal amul ñu naan xamru bon kon xamru bon moom lañ njëkk a tudd waaw mayta nag bon dañ koy woyofal non ñoom ñoo bokk ndax dalilu iqtiraan bi fii dafa dëgër léegi am na leneen as-sabru wa taqsim boo xam ne day tax ñuy xool ana ban lien moo am entre yi nga xam ne dañ leen a boole fii lan moo tax ñu boole leen xaraamal ana ban lien moo nekk seen biir travail bi ngay def ne xamru bon xamru lan moo ci war a nekk xamru par exemple nga ne xamru moom kii la nu mu tudd sobe la waaw loolu mooy li gën dëgër presque shibhu ijma da cee am waaw lu niroog ijma këne xamru muy sàngara vin bourgogne xawma champagne nu ngeen ko man di woowee rosé beeg euh, beaujolais beeg euh, bordeaux leeg yooyu yépp yépp yépp bière champagne ñoom ñépp yooyu noonu dañoo sobewu léegi euh, nga ne kon nañ jàpp sobe kon première bi que dañuy chercher xool lan lien moo leen war a relier ñu ne nañ jàpp sobe parce que xam nañ ne sàngara dafa sobewu wal maytatu médd ñu ne ah moom dafa dafa dafa sobewu waaw ndax lan ndax suñu boroom moo ne yaa ayyuhal ladina amanu innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani fajtanibuuhu la'allakum tuflixuun suuratul maayida ndax suñu borom moo ne yéen ñi gëm yàlla te dëggal yëg leen ne dëgg dëgg sàngara maysir jeu de hasard yi ansaab yi ngeen di sampal seen seen seen seen kii yi seen xërëm yi yi ngeen di samp comme dëpp yéeg yi ngeen di samp ngir di seen yàlla yi ngeen di wax yu caaxaan yi wal azlaamu ak yi nga xam ne moom ngeen di te tegoo bant yooyu bu ñu waree tukki wala yu mel noonu di xool ndax wii wala laa wala yu mel noonu nga xam ne lépp duñ delloo dara ci yàlla waaw mu ne yooyu yépp ritsun sobe la min amali min amali shaytaani ci jëfu shaytaani la bokk fajtani buuxu kon na ngeen ko moytu la'allakum bu ko defee na ngeen daldi texe ba pare mu ne xurrimat aleykumul maytatu xaraamal nañ ci seen kaw al maytatu médd hmm? waddamu ak li nga xam ne mooy deret walaxmul xinziiri ak li nga xam ne mooy yàpp mbaam xuux cochon porc wama uhilla li ghayrillahi bi ak loo xam ne rey ga dañ koy rend buur yàlla taxu jubluwuñu ko ci leneen a tax kon loolu dañuy wanne kon mayta kon mayta dafa nekk loo xam ne lu xaraam la lu kii la bokk lu sobewu la moo tax yonent mi alayhi du tuddoon nañ ko wam rombee ci xadiis sayyidatu Maymuna bi radiyallahu taala anha mu ne mara nabiyu sallallahu wa sallam bi shaatin yajurruunaha qaala hal intafa'tum bi ihaabiha qaalat in qaalu innaha mayta qaala yutahhiruha al maa'u wal loolu noonu sayyidatu Maymuna loolu dañuy won ne kon euh, sobe la parce que li tax saxaaba romb benn Euh, gàtt boo xam ne am ay saxaaba yu ko doon diri di ko yóbbu ndax dafa faatu yonent mi alayhi salaatu di ko yóbbu mu ne leen waaye hal antafa'tum bihaa bihaa xanaa mënu ngeen woon a euh, jëfandikoo euh, njariñoo li nga xam ne mooy deram ah ñu ne ko ah innahaa mayta de ñu ne ko yonent mi alayhi la de lan moo tax ñu naan ko medd la mooy ndax moom jàngal na leen xam nañ ci moom que ne medd daganu la jëfandikoo ndax dafa sobewu loolu tax sinon seen wax jiñ koy wax di jiñ koy répondre naan ko innaha mayta doonu loon am njariñ kon xam nga xamoon ne medd dafa sobewu looloo tax ñu ne ko innaha mayta di ko préciser comme si ndax sëriñ bi loolu la ngir du ne rek sëriñ bi wax na nga noppi mooy boo gisee ne lim wax da ngay foog ne peut-être gisul mbir mi bu baax wala dese naa Euh, euh, euh, mbir mi dese naa leer ci moom ga nga nga nga mooy gis nga tamit nga def loolu ne ko ah ah sëñ bi lii de medd la de bu ne mais lii lu leen ko teree jël ngeen lekk ko ñu ne ko ah medd la de comme lu mel noonu di xaar moom lan lay wax mu ne leen moom xam nga der bi la leen wax ndax xamoon nañ ne medd lim la mais xamuñu woon ne ndekete der bi bu ñu ko tani dal di koy dibaaxa sawaay dal di koy tani dina day laab lool xam lañ xamul woon loolu la leen jàngal foofu kon mayta bokk na ci yi nga xam ne njaay yi nga xam ne day yàqu mooy njaay moo xamante ne ni kon mayta la ñu xool mayta muy médd ne médd moom sobe la waaw médd sobe la ñu ne kon mu ne wal xinziir ak xinziir bokk na ndax aay bi kon wan nañu ne kon xinziir dafa nekk loo xam ne sobe la almaytatu hurrimat alaykum almaytatu wa damu wa laxmul xinziir xinziir a ngoog ñu xool xinziir ne waaye xinziir dafa sobe woon wéy ah kon de am nañu xamru dafa sobe woon yi yi xadiis bi boole wi inna allaha wa rasulahu xarama bayal xamri wal mayta wal xinziir ñett yooyu ñu seetagul gis nañ ne moom am nañ luñ bokk mooy lan mooy ne ñoom ñépp ak sobe lañ waaw dañoo sobewu sobeek jëmm dañ koo am sobeek jëmm mooy loo xam ne yow sàngara bu dalee sa yére mooy sobeel na ko bu dalee fi ngay julli mooy sobeel na ko xin xam euh, nu mu tudd euh, mayta mayta it dafa sobewu li nga xamante ne mooy mooy mooy it dafa sobewu léegi nag mu des benn affaire ñu xool wal asnaam asnaam mooy statue yi ñuy defar di ko jaamu waaw loolu moom dafa sobe woon déet ñu xool xool xool xool ah ab bant <laughs> la xaaral waa joo xam ne ab bant la jël dagg garab gi fële ca àll ba ñëw jox ko sculpteur mu defaral ko ko ne ko damaa bëgg nga defaral ma ci sama yàlla ji en bu mel nii bu ko defee ma sàmm ko sama kër di ko jaam yàlla jooj mu defar est-ce que bant bi sobe la ah, non non non non bant bi moom ci boppam waxuñu dara takk ci de waxuñu loolu quoi sobe takk ci non sobe dal ci waxuñu loolu bant bi ci boppam ah bant bi nag lu sobe de waaw ah. ah xam nga avant avant xool sobe bii am na leneen lu possible woon mooy nga ne ba léegi ci as-sabr wa taqsim nga nga nga ne xaaral euh, mayta inna allaha wa rasuluhu xarama bayaal xamri wal maytati wal xinziir wal asnaam nga ne li may njëkk rek damay xool est-ce que peut-être lien bi leen boole mooy lii nii dañuy dund luy dund lañ waaw ah nga xool xamru ñu ne xamru day dund ñu ne ah non non mayta mooy loo xam ne ak dundu amoon na ci moom ñu ne mayta moom dund amoon na ci moom mais dañ na xinziir waaw loolu day dund ñu ne kon boobu baaxul asnaam du loolu kon loolu taxul ñu teg fee après jël côté sobe bi mais côté sobe bu buñ ko jëlee ba def nii ñu def ñu ñëw ci asnaam fekk ne asnaam ah, ah ay la yoon nag bant bi moom sobewul tiens comment on va faire ñu ne ah mooy sobe jëmm il faut bien préciser la ça ñu ne léegi kon xam nañ ne kon du sobe jëmm mais nag am na beneen façon sobe bu exister muy sobe maanaa ma luy lool ma ne la xoolal euh, innamal mushrikuuna najis bu alxuraan di wax lool ni dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñooy polythéistes yi bokkaalekat yi dañu sobewu hmm? xam nga loolu mooy du sobe jëmm te lii lii nii may wax nii traité woon nañ ko entre imam Ibn Hazm ba muy yéemu ci boroom xam-xam yi <laughs> yéemu ne ci boroom xam-xam yi loo xam ne alxuraan moo ne suñu boroom moo ne ñoom ricc suñu eh, kii kii kii najis lañ Hmm? najis ay sobe lañu innamal mushrikuuna najis ñoom ñu ne ah non <laughs> ñu ne ñu ne du sobe quoi waxoon nañ li waa jamaahir wax moo moo gën a dëgër que ne ñoom du ñu sobe ndax lan siinoo kon yonent mi alayhi salaatu salaam doonu loon jël Usaama ibn Usaal Umaama ibn Umaama nakati euh, lu tax ma jàpp mu kii bi euh, Seydina Umaama ibn Usaal sayyidu Banu Haniifa ah bu doon ne sobe la doonu ko woon jël di ko takk ci biir jàkk ji sumaama sumaama ibnu usal walla sumaama pas sumaama <laughs> su sumaama ibnu usal sayyidu bani xanifa mooy eh, xaylu yamu xadiis muy saxi imaamul buxaari raxmatullahi alayhi mooy kii euh, ba mu yónnee ah, benn convoi benn armée xibala nag din ñu dem jàpp benn waaye indi ko muy Seydina Sumaama defoon nañ tarjamaam foog naa si j'espère je vérifierai incha allah Seydina Sumaama Sumaama ibnu Usaal radiyallahu taala kononte kon doonu koon jël di ko takk ci biir jàkka ji bu doon ne moom te yéeféer la ah, no si yéeféer la waaye pourtant yonent bi aleyhi salaatu wasalaam de eh, indi na ko ñu daal di koy takk ci fi nga xam ne mooy ci jàkka ji waaw ci benn poto ci potoy jàkka ji ñu xadiis Seydina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bu doon loolu kon du jël loo xam ne koo xam ne sobe la bu doon mushrikuuna yi sobe lañu sobe jëmm lañu am doonu ko woon jël di ko takk foofu te wufuut yi da doon ñëw te ñu yu ci bari ci biir jàkka ji lañ ko doon fekk te nag mooy délégation yi ak seeguñ ci lool de waaye am na délégation bu ñu gisoon masoon naa la ko wax ne la fàttalekul ban la première délégation bu ñëw bu yàgg <laughs> Euh, ban saxaaba lañ gisoon tamu kii tamu jóge woon yaman ñëwoon fekk yonent mi aleyhi salaatu salaam ñuy tabax jàkka ji te yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko bàyyi leen ko mbir mi ndax moom gis naa ne moo leen ko dàq waaw moo leen dàq bu doon ci waxi wolof moo leen dàq gaze <laughs> boole ciment ñoom suuf seeg yooyu ñoomin grandooy xam nañ lii may wax léegi euh, euh, mooy bu dul woon loolu ñooñu ñu bari am na ci ñoo xam ne gëmuñu woon Musaylima dikk na fa Musaylima tul kaddaab yi ñëw ñu ci yonent ma alayhi salaatu salaam kan da ko gën a doon yéeféer ah? te yonent mi alayhi salaatu salaam li ëppoon ci biir jàkka ji la leen di recevoir bu doon ne ñoom mushrikuuna ak tamit kum ci masoon a nuyu dina dina raxas loxoom après parce que sobe lañ mais loolu mooy wane ne kon ñoom duñu sobee jëm waaye nag sobey maanaa mooy seen ngëm-ngëm seen pas-pas seen intiqaad mooy li nga xam ne moo sobewu moo tax ay man de dama doon dem ci jàkka ji waaye bis waaye benn benn benn yéeféer moo ma riisu quoi est-ce que sama njàpp toj na wala ay damaa war a jàppiwaat loolu wala ma changer yére loolu mooy yow xamoo mooy ne loolu doo ci def lenn da ngay wëy nga jàppi da ngay wëy boog nga julli ji voilà kon nag ñu ne kon asnaam moom am na li nga xam ne mooy sobe mais du sobe jëmm mais sobe maanaa la kon fii li ñu bokk ñoom ñépp xamr xamr moom non kon mooy le fait que sobe gi bokk nañu ko waaw mais du sobeek jëmm gi lañ bokk mais asnaam sobeek maanaa la am kon ñu gis ne ñeenti yépp bu ci nekk am na sobe ñu ne kon li leen relief yi mooy li nga xam ne dañoo sobeewu loolu mooy liggéeyu as-sabr wa taqsim bari nag ay exemple yoo xam ne ci wàll usul euh, dañ koy développer foofu euh, usulul fiqh léegi kon ñu ngi ba léegi ci njaay yi nga xam ne ñoom baaxul parce que li ñuy jaay moo baaxuñ kon lu euh, euh, mu tudd xinziir am waa joo xam ne ñu naan éleveur de porc la kooku am jaayam du baax non seulement di ko élever ci boppam dafa xaram mais ñëw yàlla tere nga naan danga koy jaay parce que marché bi dox na suñu mbokk karcaan yi moom bu pak bi jege wala yu mel noonu mën naa cee def business loolu lépp c'est xaram boo jullit bu ci luubal alalam waaw kay luubal sax lu tudd pas ku ci investir ku ci def sa alal danga koo luubal te xamal ne yow sobe ak lu xaraam ngay def ci sa biir comme beneen bi mu wax wal asnaam waa joo xam ne ay xërëm lay jaay voilà waa joo xam ne ay xërëm lay jaay loolu yi dafa haram mooy di jaay xërëm loo xam ne nit ñi moom lañuy mooy tax nit ñi di ko jaamu di jaamu moom lañuy jaamu fi yàlla ba fi borom bi di jaamu loolu mais ki koy ki leen koy defaral kay hmm? dafa da loolu dafa haram moo xam nag affaire bi ci or lañ ko defaree xam nga comme bouddhiste yi seen budaa bi niñ koy defee en or loolu noonu képp koo xam ne yow sax entreprise loolu lay liggéey mooy ne parce que li ci liggéey mooy dama koy defar am ay contrat ay nit loolu dafa xaram ci jullit voilà moo xam nag ci terre la wala nga ne man moom ay suuf laa koy defar sculpture yi nga xam ne yooyu yépp dafa xaraama def voilà wala nga ne ci plomb la wala ci feer lum ci man di doon lool la voilà léegi xam nga yonent mi alayhi salaatu salaam mu ngi doon wax naan ñi gën a tar mbugal yawmal qiyaam mooy ñi nga xam ne ñoo ñuy def sculpture ñuy def yooyu di utal yi ay jëmm voilà bi naa inna ashadda an-naasi adaaban yawmal qiyaama al voilà ñi gina tar li nga xam ne mooy mbugal yawmal qiyam mooy ñi nga xam ne euh, mooy ñiy def loolu di ay ay ay nit ak ay moo xam ay xayawaan ay yooyu di ko defar ba pare gaa yi nag jàpp leen ay kii xam nga ñoo xam ne ay totem lañuy am am na ñoo xam ne ay totem lañuy am nga xam nañ naan ñoom gazelle mooy seen totem moom daal mooy seen animal totémique ak yooyu yëpp nañ ko defar non seulement parce que xam nga foog naa loolu waxoon nañ ko côté asnaam dafa am ñaari affaire xam nga yaa ngi senegal bi président bi fi woon doon def euh, statut boobu nekk yoofu coow lu ne kur entre ñoo xam ne ñu ñeme yàlla lañ tey woote woone ci diine la ñuy wax ñi nga xam ne al aklu bi diin la def ñoom ñépp gis nañ leen waaw am na ñoo xam ne sincère nañu ñoom euh, seen seen wax mooy dëgg waaye niñ koy argumenter léeg-léeg moo dul baax fa la ñuy juume waaw mu nekk ay coow li ni kur lii xërëm la entre lii xërëm la ak entre du xërëm alors que mbir mi du fuy ay xërëm la ak du xërëm mbir mi mooy l'islam di taxawal di jëmmal ay nit ñi même bu dee lu ñuy jaamul lool ci boppam loolu dañ koo xaraamal xërëm nag mooy loo xam ne buñ ñëwee loolu noonu noonu mujj di ko jaamu foofu lay nekk xërëm mais mbir mi nekkul l'islam du xërëm rek la xaraamal non mooy ñi nga xam ne ñooy defar loolu di ko taxawal ndax nee na yowmal qiyam yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na te moom ci sax yi que ne <laughs> gaa yi yowmal qiyam danaan leen buur yàlla hein lu mu leen di wax danaan leen dekkil leen li nga xam ne moom ngeen def voilà dekkil leen yi ngeen def ah. kon nag loolu leer na mooy affaire bi moo tax foofu lañu faussé débat bi parce que ñenn ñi ñu ngi naan noo defuñu ko xërëm lii c'est purement euh, artistique ñeneen ñi am na benn inquiétude buñ doon wax boo xam ne <laughs> tamit mooy la daloon nañ doon wax ci suuratu Nuh biñ naan gaa yi naan alayhi salaatu wassalaam wa qaalu laa laa loolu la wax wa qaalu laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathiira loo ñooñu noonu nga xam ne gaay ba leen Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam di woo ñoom dañ ñu naan bu leen leen ba yàlla yii bu leen déglu kii ba bàyyi fi ñoom yaghutha ak ya'uq ak nasr ñii gaay yi ñooñu boroom mufassiruuna yi rahmatullah alayhi dañ naan ay nit ñu baax lañu woon ñoo xam ne ba ñu fa jógee gars yi dañoo am perte bu rëy waay ñu ne nañ leen defal ay statue yoo xam ne pour ñu leen di fàttale ko mooy ña ko doon jaxam ñooñu woon xalaatuñu woon di leen jaamu wëllif yàlla non dañ leen fay teg képp defar leen yàtt leen teg leen nii ngir ñu ñu buñ leen fàttalikoo suñu xel ñu ni dem ci borom bi ñu ñu fàttaliku ñoom it ni ñu taxaw woon diine ji loolu ñi ko a def loolu ci côté boobu loru leen mais génération yi ñëw finalement dañoo mujj kon mbir yi rek ñu muy gën a sori mbir yi gën a ñuy ñuy ñuy ñuy perdre sens bi taxoon lii amoon loolu moom xam nañ ci dara xam nañ ci dara xam nañ ci dara gàmm fan lu jóge ci boppam ñu bari ñiy gàmm ñu bari ma ñu la ko wax moo tax erreur bu mag bi ngay dégg ñu nga dégg ñu naan <laughs> eh, wahabit yi ñoo ko njëkk tere ñoom ñoo fiy tere gàmm alors que xam nga loolu nag <laughs> loolu mooy wax ji nga xam ne mooy wax ji gën a yàqu parce que affaire bi ba muy ba euh, bañ ka njëkk gàmmu ka njëkk a joxe idée ba ak ka njëkk a am ca Irbil ca Irbil mooy Irbil kir fi naan Kurdistan irakien léegi foofu la woon foofu mbir ma ba xewee dafa am ñoo xam ne d'accord nañ ci ci boroom xam-xam yi am ñoo xam ne d'accord ñu ci te loolu mais loolu c'était avant imam an-Nawawi ah rahmatullah alayhi imam an-Nawawi ñoom ñoom sëriñam ñoo jàppoon ne lii rafetlu ko mais lan ngay xalaat kon ñu naan la wahhabite yi ñoo ko jëkk ñoo ko jëkk kii te wahhabite yi kañ lañu mooy euh, saoudiens dañ naan wahhabite yi te loolu sax du du du amaana du terme bu gën a rafet quoi parce que tamit sa mbokku jullit bu dee bëggul ni nga koy woowe jarul nga koy topp tout di ko woowe parce que mën nañu def lépp ci rafetal même bu dee d'accorduñu ak seen yenn idées yi <laughs> yi nga xam ne ci wàllu aqida dëgg la waaw mais quand <laughs> mu ngi mel ni ñoom bu ñu naan euh, côté gaa yi nekk ci soufisme gi xubóor yi xam ne est-ce que loolu neex nañ neex na koy wax neexule mais euh, mooy ñoom ñaari boor yépp ci yem mooy nit euh, wala tanabazu bil alqab la alquran wax waaw sobriquet yi ngeen di joxante kii di woo nii loo xam ne yow nit ki neexu ko nga koy woowe mais fekk waaw mu nga wahhabite mooy koo xam ne partisan de Abdallah ibn kii Muhammad ibn Abdul Wahhab mooy seen sëriñ bi mais bu dee ne mais xam nga sens péj bu ko gars yi koy wax sens péjoratif la nga <laughs> bu dee ne ñoom neexu leen mais neexu leen nañ leen woowe ni ñuy woowe ñoom nee nañ ñooy salaf yi <laughs> ñooy les partisans des salaf mooy ñi nga xam ne ñooy mais mbir mi mooy képp ku nekk ci la yow ci waa ci ñooñu nga bokk waaw même bu dee woote woo ko nañ leen wax lool wala nga ne suñu mbokk yu ne Hijaz ak ñi toog ñi leen toog loolu moo gin a rafet voilà parce que ça ne sert rien nga gis koo xam ne même bu dee jàpp nga ne yow li mu nekk baaxul comme ñoom niñ jàppee ne ñeneen ñi niñ nekk baaxul est-ce que li gën mooy nga koy woowe loo xam ne day tax ngeen di gën a soriwante du ngeen comprendre te du ngeen mën a discuter seen biir ku nekk ah ñee de xubóor yi lañ ñooy jaamukatu xabru yi suufi yi ay xubóor yi lañ ci shirk gu mag lañ ne suufi yi tamit naan wahabi yi ñoom dañoo réer mooy loolu noonu nan la mën a nekke loolu nan la dara du fa génn dara du fa génn moo tax mbiree mooy par exemple bari na ñuy gàmm ñoo xam ne boo leen nee fu gàmm jóge xamuñu ko sens bi boo waxee sax ñenn ñi tam ñu jàpp seen sëriñ bi ne Sénégal moo moo fi indi gàmm ci àddina bi <laughs> loolu loolu yéeme na loolu mooy eh, ñi doon wax ba léegi ñu ngi doon ko wax kon ci wàllu timsaal yi mooy côté boobu ñiy waxe noonu man nga leen comprendre que ne lii li tax ñu war koo tere mooy même bu dee ne ñii dañ ne defuñu ko ngir jàmm mais est-ce que ñun dañoo xam liy xew daa cinquante ans dans soixante ans dans cent ans ñi fiy nekk est-ce que duñ mujju jàpp ñi comme di ko jàmm comme ni ñële defoon loolu c'est un raisonnement boo xam ne acceptable mais mbir mi dañ ne mbir mi dalul sax que ni xërëm kese la mbir mi même bu dul xërëm rien di ko taxawal loolu noonu la sariya tere di ko def voilà kon képp koo xam ne par exemple manuma toog ne man cabinet architecture architecte laa yor on m'a commandé benn statue boo xamante ne nii à l'effigie de Napoléon Bonaparte léegi moom laa war a def fii loolu dafa xaram am nañ julli nga koy def mu yéeg fas wala le roi soleil euh, waaja Louis quatorze non non non loolu noonu wala nga ñëw Salahuddin al Ayyubi euh, radiyallahu anhu ni faagaagaloon croisade yi daal ni nangu Jérusalem delloo ko ci loxo jullit ñi xam nga gaa yi nag xam nga li leen jaaxal mooy boo demee ay Damas yi Dimashq pays arabe yu bari pays jullit yu bari dañ fay gis yu mel noonu am na benn Syrien bu ma masoon a wat loolu bu ma juumul bu statut Saladin moom lañ naan Saladin muy Sayyidna Salahuddin al ayubi lañ def buntu Damas mooy biir Damas am na foo xam ne ak kii fa mu yéeg ci bu fas ñun ne nag loolu ñuy gis ci réewu julli ñi dañuy jàpp ne lii daa fekk mu baax moo tax alors que loolu ça ne veut yonent ma lay sarsam bi mu nekkee Makka xërëm ya ne fa est-ce que ça veut dire que xërëm yi dañoo baax ba mu demee ba buur yàlla teg mbir yi ci loxoom te sax masu deñ ah <laughs> waaye bi nga xam ne fee bi ci la ne nii nga xam ne léegi waa Makka faagaagal nañ ne fatxu Makka nan lañ gis laata muy dugg ci kaaba gi lan la wax dafa wax ñu dindi xërëm yi waaw mu jël bant bi di leen kii di leen kii naan jaar al xaq wa zahaqa al baatil inna kaana zahuqa Allah gis nga <laughs> kon te pourtant moom bi mu fi newee bi muy door a woote mais fii la doon taxaw di julli ah ci kaaba gi di julli ba Abu Jahl ñëw di ko sotti am sédérit di ko di ko kii naan ko waxuma la woon bu fi julleeti te pourtant fi muy julli ay xërëm fi ne muy julli est-ce que dafa doon wane ni xërëm yi baax na mais tekkiwul loolu kon nag lan nga may wax naan ma ay ay réewum jullit sàngam am na statut sàngam bari nañ fa daanaka foo dem am na fa ne loolu ça ne veut rien dire baax na kon mbir mi mooy du na rek lu ñuy jàmm kon képp koo xam ne ab timsaal lay defar mooy yooyu ay statue yooyu noonu di ko jaay dafa xaraam buñ nee di ko jaay rek mooy di ko liggéey cabinet architecte laa yor dañ maa benn benn Lat Dior ma defaral benn fas Lat fii ci buntu RTS mu daldi ci yéeg maalaw loolu dafa xaraam voilà waaye <laughs> mais loolu c'est la di lu ngeen bëgg ñu wax gaa yi ah, gaa yi nag niñ bëgg nag mooy nga leen di wax lu leen neex faj yaa ngi naan Damas garaawul mais boo nee bunt RTS fas woowu fa ne ñu naan avenue Lat Dior xaw ma lan yoo yépp ci la mais loolu la timsaal ji voilà léegi léegi nag julli gi fa yonent ma lay saa saa doon julli te ñu ne fa day wan ne tamit euh, julli ci lu yooy nekk du automatiquement dafa xarama ah. mais jublu ci nag mel ni moom ngay jaamu nii loolu moom baaxul voilà loolu baaxul loolu nañ ko comme ab statut buñ teg nii croix nga ñëw yow di julli am bërëb bi même ci église bi nga dugg ci église bi foofu rek nga mën a jullee buñ naan julli ci église dañ koo sib ak yooy voilà mais cela ne veut pas nit boo fa ne yow foofu rek nga mën a am foo jullee doo julli da julli mais yow nga am mu yaatu nii nga bàyyi bërëb bi yëpp ñëw ba fi ñu def Christ bi nee nañ walla iyaazu billah fi kii bi nga ñëw tiim foofu di julli loolu nag moom dafa baaxul lool la ñuy tere mooy ci wet gi. nga julli foofu mais tamit bu dee ne foofu rekk fi sës nit ki foofu lay julli de toute façon xam nañ ne moom julliwul ngir loolu mais pour bañ tamit lenn am na mooy yow da ngay dugal riba ci sa bokk jullit ñi waaye joo xam ne fu julli jotee mu dem ci église bi loolu moom dañ koy tere moom loolu dañ koy tere bàyyi fi jàkka ji dem ci ji bi naan tanaan fii set na waaw wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura loolu dañ naan la dëgg la kenn neewu la boo fi jullee nii yàqu na mais loolu dañ koy tere pour beneen affaire parce que yow non nit nit fi jàkk buñ nee nii rek nga ci biir église bi di loolu dañ koy tere par par par loolu waxuñ na nag ku fa taxaw julli mooy yow julli ji yàqu na waaw mais def na loo xam ne loolu dañ koy tere le fait muy diir tout le temps foofu non mais nag bu dee ne foofu la am ñëw julli loolu dara newu ci statut même bu dee ne ci ci ëtt bi ëttu église bi moom taxul ñuy wax kooku moom ku mu neex nga julli fa li ñuy wax mooy fi mbir mi nekk nii voilà léegi euh, kon jaay yooyu noonu yooyu dafa xaraama jaay mais moo jaay croix bee yema ah, asnaam bi mooy par exemple nga ne man de sooy réew mii ma ne immigré laa de Pologne gi gaa yi ni ñu gëmee le Christ ak Jean Paul II gis naa ne loolu business la quoi marchand mar marchand à la soviet lañ koy waxe ma dajale ci yu bari dem fiñ koy kiiwee yu ndaw ay croix yu ndaw yoo xam ne yu Jean Paul II téye mais gars yi ils en raffolent quoi dañu ciy jënd rek wu business bi moom dégg naa dox na ma dem lool dafa xaram waaw sama supérette bi saway ngay jaay sàngara lool dafa a jaay voilà kon mooy kon gis nañ lii mooy façon jaay léegi nag bu ñu xamee lii gis nga xadis bi dañuy wan ne dañ ciy jële na këne lépp loo xam ne tamit dafa sobewu dafa xaraama jaay si lépp loo xam ne dafa sobe wu jaay ko day xaraam ci saa si parce que ñoom maytaak ñoom xinziir ak gaa yi yépp dañoo sobewu kon jaay li nga xamante ne nii ñoom ci seen sobe jëmm lañu am loolu day fa xaraam nit di ko jaay voilà léegi nga ne ma xaaral euh, bu ma yoreen der pou pou benn animal bu midd est-ce que man naa animal bi dama dañuy tere ma jaay ko mais der bi bu ma ko naree utiliser mooy foog ma fees ko ñu ne la ah, waaw <laughs> moom jar dox mais est-ce que der boobu mën naa ko jaay nga am na bala ko jaay danga koy tane parce que fekk tane woo ko loolu laabagul ndax yonent mi alayhi salaatu salaam moo ne yu tahiruhal maa'u wal qarad li koy laabal mooy ndox ak nef-nef mooy liñ ko def daal ba mu tane c'est pas obligé que nag loolu rek lañ koy tane mais lépp loo xam ne dañu mën a utiliser comme sel ak yu mel noonu luy tax mu deñ taq-taq yi nga xam ne mooy jóge ci yàpp beeg yooyu ba pare kii ko loolu noonu day baax boo ko xasee defar nag ci nga ko mën a jaay ndax ci boobu lay laab ndax jaay li nga xam ne mooy sobe moo xaram waaw ndax loolu même bu dee masalaam est-ce que xinziir am na deram déet loolu wax nañ ne spécialiste yi ñoo ci gën a taxaw ñoom ngay laaj bu dee ne d'accord nañ que ne lii si si xinziir am na der der boobu même xinziir mënoo ko jaay lu dul tanewoo ko ndax ayuma ihabin dubira faqad tahur loolu mooy li gën a dëgër même bu dee ne am na ci boroom xam-xam yi comme que loolu mooy masala ma masalaam xilaaf yàlla waaw waxoon nañ la lii mooy waxu zaahiriye yi te lool mooy doon li gën a dëgër insha allah voilà léegi euh, kon lool la kon dañu ciy jànge loolu lépp kon foog naa loolu leer na mooy kon jaay loo xam ne njaay moo xam ne li tax mu yàqu mooy moom ci boppam affaire bi ci boppam moom lañu xaraamal ku ko jaay euh, léegi nag mu des foog naa lool baax na ci doy na foofu bu ñu xamee lool mooy léegi yow daal ni ngay def euh, mooy lépp loo xam ne sharia day tere ku ko moom ku jariñu ci loolo jaay ko day xaraam comme xinziir comme mbaam xuux lii nii médd li nga xam ne mooy mbaam mooy mooy mooy timsaal yi xërëm yi statue yi ak sàngara mais ci noonu ngay xam ne instruments musicaux yi tamit jaay ko day xaraam nit dañuy xaraamal ku defar guitare di ko jaay ay piano ay riiti yooyu yépp jaay moomu du baax parce que loolu noonu sariya day tere bu ko moom waaw loolu la ndax yonent mi alayhi salaatu salaam lan moo ñuy wan ne loolu dafa xaram ndax moo ne la yakunanna min ummati aqwaamun yastaxilluuna alxira walxariira walxamra walmaazif voilà mu ne yoo xam ne moom jamono ji salaam sell na sell goo xamante ne nii façon yii xewaguñu woon mu ne dina am ci sama xeet wi moom alayhi salaatu wassalaam aqwaamun ay nit ñoo xam ne yastaxilluuna alxera ñoom dañuy dem bay daganal li nga xam ne mooy libertinage ci wàllu sëy waaw waaw yéen danaa danaa soppantewuñ rek jeex na waaye yow qu'il jouisse lu ci ne mooy gaay mooy façon waxi caaxaan yooyu rek ngay dégg waaw mooy waxi caaxaan yooyu ngay dégg ñu naan mais dara la prostitution c'est un travail yooyu noonu yooyu yépp dafa xaram ndax yonent bi alayhi salaam loolu loolu mu wax mu ne dina am kon ci sama xeet bi ñoo xam ne dañuy ñëw di xa di di mooy léegi dootuñ ko moo tax gars yi dañuy sax duñ bëgg sax wax mbir yi quoi waaw duñu wax sax mbir yi dañu koy xaw a waxe noo xam ne nit ñi duñ comprendre sax li ñuy wax waaw le fait que nag ñuy daganal loolu mooy li nga xamante ne nii mooy libertinage ci wàllu sëy voilà libertinage ci wàllu sëy ba pare utal ko yeneen tur mhm. bon c'est pas grave bu amee carte rek baax na wala yu mel noonu loolu hada xaram mu ne yastaxilluuna li fait que mu ne dañuy daganal dañuy mooy dañuy daganal mooy loo xam ne kon daa fekk loon mu dagan wal xariira ak soie xam nga dafa xaraam ci góor wal xamra ak li nga xam ne mooy sàngara wal maazifa ak instruments musicaux yi léegi nag la fekk que yonent ma lay saar saam wax ne dañuy daganal mooy daa fekkoon ne daganu sinon bu lool lool wax ju du am njariñ bi da te ku ne waxu yonent ma lay saar amul njariñ mooy kooku yéeféer la ci saasi ku ne yonent mi alayhi salaatu salaam de li mu wax amul benn njariñ kooku mooy ak farul kaafiriina walaw xajja wasam wallah kooku moom moo gën a kooku vrai yéefér dëgg bopp même bu ne aji na téeméeri yoon woor depuis ba majeur rek te quatre-vingt-dix ans mooy le fait ndax bu fekkoon mu dagan buñ ko daganal le fait ñuy daganal mooy kon loolu dafa xaraamoon bañ xamee lool nag kon ci lañuy xame ne kon di jaay yooyu instrument yooyu ak di jaay li nga xam ne mooy sàngaraak yooyu day nekk loo xam ne xaram te boobu mu ngi ci indal imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi voilà gis nga gaay léegi ni ñu daganale lépp lu jëm ci wàllu si yombal ko ci télé yeeg ci lii ba tax nit ñi loolu lañuy dunde léegi ku melul noonu sax dañuy jàpp ne waa ji ngaaka la il est orgueilleux il est arriéré il est bawse il lépp waa ji benqeel la daqaar la waaw il ne vit pas ku deful ni ñoom waaw di ko ci nekkal ci ni mu gën a bone loolu lañuy lool loolu lañ daganal léegi kon loolu dañuy won nekkoon lu ñuy daganal lu ne daa fekkoon kon baaxul voilà kon nag kenn manu koo ñëw naan danga koy daganal lool dañuy won nekkoon kon baaxul woon moo tax moo tax kon nit jaay loolu day xaram sama ndënd gi waa juy defar ndënd loolu daa xaram waaw bu ma wax nag ñoom diw dañuy tëgg seen kii di fecc ko tëgg loolu waxi caaxaan la waaw loolu moom waxi caaxaan na ko wax mu ngoog kon baax na kon daal ci gàttal lii mooy léegi wax naa nag doo yem ci yi ñu tudd mooy lépp loo xam ne saa day nanguwul nit moom ko possédé ko wala lu sobewu la wala loo xam ne dafay dàq njariñ ci moom que ne loolu de toute façon amul njariñ nit di ko moom mooy loolu di ko jaay ci boppam moodul baax ndax mbir ma ci boppam lañu nar a jaay moo baaxul moodul lu ñuy jaay leer na moo tax nit mënoo jël deret xam nga gis nañ innama harama alaykumul maytatu wa damu deret dafa nekk loo xam ne dafa sobewu manuma ñëw ne man don de sang yi don doowuma fen ah, may may damay jaay ah. nañ la don de sang don de ci cosaan normalement dafa war nekk lu xaram parce que sang ci boppam sobe la te kenn du jël sobe di ko jël di ko joxe mais mais le fait que day sauver ay vies te tamit dafa nekk loo xam ne day mën a renouveler wu moo tax ci yaramu doomu aadama euh, ay don de de d'organe loolu du mën a nekk parce que nit ki xam nga moomul boppam yaram bi buur yàlla moo ko jox moom dépositaire kese la mu ngi wel ni waa duñ lu yëpp oto amul droit ne man daal carrosserie bi neexuma dañ ma ko luyee fii ak dimanche tey la lundi fii ak dimanche lañ ma ko luyee lañ ma ko luyee man je vais changer la carrosserie parce que bon ça ne me dit rien loolu amu ci droit parce que lan da koo moomul même bu dee ne du di au dimanche man na yor oto bi ku ko gis nag foog ne moo ko moom ndax moo koy taal moo yor volant fu ko neex lay dem ci loolu mais da koo moomul yaramu doomu aadama noonu la mooy ba nga juddoo la la ko sa borom jox sa biiru ndey la ko doon kii la ba nga juddu boo deewee nanguwaat na mbiram mooy kon nag yow mënoo ñëw ne bon yàkki ne entre man oto bi entre dimanche lundi ba dimanche laa ko yor lii neexu ma dama koy changer benn la wala bon chaise yi gis naa sama benn waay boo xam ne apprécier na ko xaaral ma wékki leen may ko parce que en cuir la bu ma jëlee jël ay ay yoo xam ne ci ci buum morceau la def ko ci loolu am ci droit parce que da koo moomul manoo maye loo moomul manoo généré booy généré doo généré ci alalu jàmbur yow nag alal sa yaram sa borooma ko moom moo tax loolu mënoo ko maye mënoo ñëw naan bu ma deewee jël leen sama brin wala sama xol joxe naa ko loolu man da nekk parce que moo moo ko mais bu dee mbir la moo xam ne day renouveler wu comme deret xam nga deret bu ñu ko wax naa la cosaan ndax sobe la rien que di dindi sobe di ko defal kenn loolu noonu dafa xaram ci ci cosaan mais le fait day sauver ay vie te dafa nekk loo xam ne day renouveler wu mooy buñ dindee saaw ci kenn loolu du loo xam ne dañ naan waaye ñàkk na ko jeex na abadan dootu ko amaat loolu du loolu alors que waa bu joxee benn rein même bu dee mu ngi dund maye benn rein maanaam maye sax jël benn rein joxe tax bala ñu ne maye mooy da koo moom kooku mooy dootul am rein c'est fini du saxaat alors que bu dee luy saxaat la bu dee luy saxaat la loolu day mën a nekk ci kaw mu nekk loo xamante ne nii comme day àgg ci wàllu nécessité darura moo tax ñu permettre loolu moo tax ay don de sang mën a nekk day renouveler wu day sauver ay vie tamit dafa nekk loo xam ne day renouveler wu surtout même bu dee sobe la mooy mbir la moo xamante ne day moo tax banque de sang yi day mën a am loolu sariya ak na ci ak lépp loo xam ne bu ñu ko fa dindee moom man na renouveler waat loolu nag xam nga ne dagg ab loxo bokku ci bu ñu daggee ab loxo nii defal ko keneen wala brin wala ku xaw ma lu ñu man di kii loolu moom waa ji manu ko manu dund bu dundaatoon téeméeri atit du amaat brin bu bees jeex na voilà loolu la kon loolu leer na kon nag euh, ci kaw loolu kon dañuy xam ne kon affaire yi loolu la mooy manuma jël man sama saa même bu ma koy joxe noonu voilà foofu laa bëggoon daaneel bana ma këne yow manoo ko manoo ko marchander ah mais waaw kay comme que mën naa ne mais man bala ma koo joxe dañ may fay déedéet parce que yow li ngay joxe sobe la waaw fii darura moo tax nécessité moo tax ñu charia permettre loolu nga jox ko keneen mais paa di ko jaay ah di ko jaay pas di ko jaay koo xam ne na bokk groupe sanguin loolu médecin yi ñoo koy mais di ko jaay def ko vente loolu moom dafa xaram am na tamit yeneen façon jaay xaram mooy di jaay sperme banque de sperme may jaay loolu moom mooy jëmmi njaaloo ji mais xanaa looloo tax ñu xaraamal njaaloo noonu jaxasoo askan yi ci loo xamante ne charia d'accord ci nga ne man daal dinaa kii ñu jël sama sperme yi kii ko jigéen bu soxla ñu kii ko mais à condition on va loolu premièrement compte paye wala nga mayee ko lépp ci yam mooy façon yooyu yëpp du baax parce que dafa xaraam loolu mooy li nga xam ne moo tax ñu xaraamal zina di njaaloo loolu mën da xam naa kon tey dañuy yem yi bii di ñëw ñaara ñu dese li tax yi nga xam dañ leen a xaraamal ndax charte bu baaxut ak yi nga xam dañ leen a xaraamal parce que benn ponk ci ponk njaay mu sote loolu nag lañuy gis incha ci jotaay bii di ñëw amaana buñ leen pare nag après ñu bon li des ci kitaabul bouillon yooyu ñu yemale ko foofu après insha allah ñu jàll ci wàllu diw yi yi ñu waroon a gis ak yeneen insha allahu taala euh, am na benn affaire xam nga dama ko fàtte woon am na xadis buñ gisoon waa ji nga xam ne dafa nidaroon dafa nidaroon keroog fa Makka ne bu yàlla ubbee Makka de defee julli ni ñoom ñu ubbi Makka dina dem julli ji Jérusalem baytul maqdis yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko julli ko fii di ko wax waa ji naan ko di ko di ko laajaat ba mu ne ko kon nag xoolal ma xoolal ak sa bopp nga def ak tey nidar dafa mel ni mosoon nañ ko gis soit muy fii parce que affaire yi looloo tax mbir yi di jaxasoo ci sama bopp bi ndax xawma comme que benn lii rek lañuy def moo tax léeg-léeg duma xam fan laa ko waxe woon moo tax soit dinaa vérifier bu euh, budul ne fii la woon bon ñu ñëwaat ci parce que gis nga njàngat yi moom presque dafa dafa mujj nag vraiment dafa mujj bari bari boo xam ne taw lool ca début ba ba ñuy même ba ñuy def wax ba ñuy wax ci événement yi Fathu Makka maa ngi doon wax ne gis nga yii nii j'ai peur que affaire bi duñu ko da day bari lool lool lool doon nañ ko wax ci Xaybar mais bii moo ëpp Xaybar euh, loolu moo tax je vais vérifier est-ce que fii lañ defe woon affaire u Mizar te tamit bon après ñu xool euh, bu dee ne bon nañ ko wax ci cinq minutes wala ab deux minutes lu gàtt parce que nidar rek ëpp na lool waa ah. nidar lu yaatu la mais lañuy wax lu gàtt insha allah bu dee defuñu ko woon fii après ñu tëje suuratul mumtaxina wala suuratul mumtaxana insha allahu taala wallahu taala